وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل waman istamaca ila xadiisi qawmin lahu kaarihuuna subba fi udunayhi laanuku yawma alqiyaama waman sawwara suuratan cuzziba wa kullifa an yanfuxa fiiha arruuxa walaysa binaafiq rawaahu albuxaariyu rahimahu allahu tacaala taxallam ay qaala innahu xaluma fi nawmihi wa ra'a kadaa wa kadaa wa huwa kaadib wal aanuk bil maddi wa dammin nuuni wa taxfiifil kaaf huwa rasaasul mudaab kon al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a mu andil ñu suñu xadis bi ci bunt bi nga xam ne moom lañ nekk walillahi alhamdu wal minna foog naa bi wees dafa mel dama waxoon al baab as-sab'iin ba'da al baabu tahriim al bunt bi wax tere gi nga xam ne moom lañ tere expliquer ay explication mooy di wax wax ju sutante di wax wax joo xamante ne wute naag ni mu demee wax joo xamante ne nii du dëgg wute naag li nga xam ne mooy dëgg loolee ñu gisoon ci xadis bi nga xamante ne moo doon xadis biñ mujjee woon gis mu doon xadis mille cinq cent quarante trois mu ne woon wa an abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala arba'un man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan waman kaanat fiihi xaslatun minhunna kaanat fiihi xaslatun mina nifaaqi hattaa yada'ahaa walillaahi alhamdu wal minna ñu war a jàll xadiis boobu bu romboon la ñu gisoon ko ñu jàll ci beneen boo xam ne moom jotuñu ko woon a gis muy xadiis mille cinq cent quarante quatre alhamdulillah junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mu wa an ibni abbasin mu ne mu ngi jële ci doomu al abbas bi abdallah radiyallahu anhuma an innabii muy toxale di jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala na man taxallama képp koo xam ne luy taxallama al imaamu nawawi rahimahullah ci suuf mu ne taxallama ay qaala innahu xaluma fi nawmihi wa ra'a kada lan mooy taxallama mooy waa ji dane moom dafa gént waaw gis ne ci gént moom wolof moom danaan gént rek araab nag danaan gis ci gént gis ci nelaw mais mooy gént kene moom gis na lii wëg lii wa huwa kaadib taxaalam li muy wax amut moom moo ko créé moo ko sos noo gisul dara dara la géntul fii mu ne ba mu tëddee la fàtte ay borom waaye mu xëy bëgg a impressionner nit ñi wala am x raison bu war a tax mu nar ne moom bii wala daal gént na nàngam ak nàngam loolu mooy ma nga xam ne takal ci takalluf la jóge mooy di di di di yenu loo di yenn sa bopp loo xamante ne loolu manoo ko yenu te ni ngay wax a demewul noonu waaw kon man taxallama képp ku ne gént na bi xulmin ne moom gént na loo xamante ne nag lam yarahu dëgg dëgg mooy waa ji moo ko créé a gisu ko géntu tus waaw kooku luy xew kulli fa des na kon chargé yen ko an yaqida mu daal di fas waaw fas bayna sha'iratayn dañuy jël ñaari pepp comme ñaari pepp dugub ne la léegi fexeel nga takk leen <laughs> loolu daa mën a ne ñaari pepp orge blé bu la ci neex ñu ne la léegi jëlal benn pep ak beneen comme benn peppu ceeb ak beneen peppu ceeb ñu ne la fexeel comme nit boo yoree ñaari buum ñaari corde ni ngay mën a jël lii takk ko ci beneen bi ñu ne la jëlal ñaar yi nga takk ko <laughs> nga boole leen ràbb leen takk leen mu ne walla yafal te loolu mukk jamais lay yafal jamais mu def ko loolu mënu ko waaw daa bokk ci moxaal yi li nga xam ne yii moom de toute façon mooy mooy yi nga xam ne rek manu la nekk quoi <laughs> waaw moom moom nag dañ naan ko acca léegi comme que yaa fi doon wax la xamante ne nii dërr amu ci léegi nag yow sag fay mooy lii acca gaawal na liggéey bi mat <laughs> waaw waaw akbar waaw akbar léegi mu ne benn ngo benn information boo xamante ne moom lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox boo xam ne bu garaaw la garaaw waaw bu garaawa garaawa garaaw garaawa garaaw ci koo xamante ne day gisloo bëtam yi loo xam ne gisu leen ci gént wal iyaadu billah léegi mu jox ñu beneen information mu ne wa man istamaa te képp koo xam ne déglu na di yëddu ilaa xadiisi qawmin ci waxtaanu ay nit lahu kaarihoon ñoo xam ne bëgguñu woon mu dégg li muy wax waaw moo xam ci ginnaaw bunt bi la teg noppam di leen déglu wala daa teg ay ay ay ay ay caméra cachée foofale wala di leen enregistré ci loo xam ne ñoom ñoom ñoom bëgguñu woon mu yëg li muy ñuy wax ak mu man di demee wala mu piraté telefonam am nga xam ne waa lépp lu muy wax moom dégg na ko wala am na ci yooyu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam ni képp ku def loolu xam nga lan mooy sa fay subba fii udunayhi yawmal qiyaam dinañu sotti yawmal qiyaamati al anuk al imaam al xaafid nawawi mu ne al anuk boobu nag mooy lan mu ne bil maddi aa ngay wax dañ koy xëcc wa dammi nuun bi wa wa dammi nuun nuun bi nga def ko nu nu wa taxfiifil kaafi kaaf bi anuko mooy dañuy sotti ci li nga xam ne mooy nopp bi bettax moo tax mu ne huwa rasaasul mudaab mooy bettax bi nga xam ne xam nga bettax li ñuy jël daal di koy xóoyal tàngal ko bam tàng cër te xam nga tàngalu yawmal qiyaam la ah tàngal suñu tàngal yi de <laughs> yow fii rek boo gisee forgeron bi muy tàngal ay ay ay ay përëm nii wala yu mel noonu nga xam ne day ñëw ba mel ni ndox waaw waaw jël bettax bi bu nga xam ne da ciy mën a defar lu lu mu ci neex day def forme boobu rek teg mbir mi mu tàng jër ba ndox ndox mu sotti ko foofu mu jël forme la mu bëgg mu jël waaw loolu nag la ñuy tàngal ba mu tàng jër ci tàngalu yowmal xiyaam yi sotti ko ci noppam waajoojee doon déglu doon yëddu ay nit wa loolu nag bu nee ay nit kenn ci la bu dee kenn kese doy na waaw bu dee waa ji daa suusekut kenn koo xam ne yëgu ko kooku lay wax kooku yow ci nga yooyu saa sam ne la liñ lay fay xam nga mooy lana ba des nañ sotti fii udunayhi ci ñaari noppam yàlla aanu al mooy bettax bu ñu tàngal ba tàng gër xóoyal ko lañuy ñuy sotti la malaaka yi jël di ko sotti sa nopp yi yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba Allahu akbar waaye yooyu imagine nga fii ndox mu tàng rek buñ la ko sottee rax waxatuma la ci sa paxu mopp yi la loolu moom loolu bokk na ci mbugal yi gine metti lu la mën a dal ci kaw suuf imagineel ñu tàngal ndox moo xam ne ëpp na cent degré nga tëddi nelaw nag am ku jóge nee jël ndox moomu di bax soodale ko ci biir ndox sotti ko ci cur kooku loolu rek mën na laa rey non gis nga mettit wi ngay daj ci saase mën ngaa dee ci saase mais imaginer nag ñu ne la non du ndox ah ndox fan non bettex <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-ali la malaaka yi jël di ko sotti sa nopp bi ta doo mën a daw par force nañ ko ciy sotti waaw kon beneen information na ngoog boo xam ne lu bon beneen boo xam ne day wane ni loolu moom bàkkaar bu mag la yoneen saa salaam joxe beneen information mu ne waman sawwara suura képp nag koo xamante ne nii daal di ngay eh, def benn dessin muy benn statue boo xamante ne moom nga defar boo xam ne nag boobu mooy yeneen riwaay moo koy wane mooy ab animal wala loo xam ne day dund day am ruux la moo xam nit walla ak segg wala ak gaynde nga defar ci bu mag daal di koy teg samp ko nag ci buntu dëkk bi wala sa biir néeg waaw teg ko sa salon waaw ka ko def moo am bàkkaar bi léegi yow mi koy jënd di ko dugal sa néeg yow moom war ngaa seetaat sa bopp <laughs> képp nga luy xew uzziba dees nañ ko mbugal waaw wa kullifa na ko chargé an yan foo xam mu daal di ëf fiihaa ci loolee mu def loo xam ne ci cosaan day am ruux moom mu daal di koy defar dinañ na ko ay wax ëf ci ruux moom manu ko nan la ciy defee ruux daa am ruux mu ci def waliyasu billah mu ne rawaahu bi soloo na ko alboxaari al imam mohammadu ibn ismail ibn ibrahim ibn almughira ibn bardizba al-ju'fi alboxaari rahimahu llahu taala xadis bii nii côté bu mujj bii dina ñëwaat te boo masoon nañ la wax ne la alhamdulillah ne la gis nga am na benn masala boo xam ne dees na ci taxaw insha allahu taala ñu ngi ko digge woon nag ca bunt bi nga xam ne xadiis bi fa lay ñëw parce xadiis bi dina ñëwaat mais partie bu mujj bi mooy waman sawwara suratan uddiba wa kullifa yow an yanfuxa fiha ruux wa laysa binafix waaw foofu noonu loolu dina ñëwaat xadiis mille six cent quatre-vingt-un waaw foofu nag lañ la waxoon nag dinañ dugg ci ay masala yoo xamante ne insha allahu taala euh, mooy est-ce que dessin dessin est-ce dafa xaram wala déet waaw est-ce que sawara bi mu wax fii mais est-ce mooy dessin bu am jëmm wala bu am da parce que buñ la nee lu am jëmm mooy loo xam ne da koy def mu am corps mu am physique waaw du nekk rek luñ dessiné ci ab këyit buñ bind bu buñ dessiné dara déedéet day nekk loo xamante ne moo xam lu ñu yàtt la wala lu ñu jëlee ban defar ko wala përëm walla or wala argent wala ci yooyu wala métaux yi wala ay bant yu ñett wala wala yooyu daal wala ab lu ñu tabax est ce loolu kese la wala boog dessin yi nga xam ne moom la ñu xam mooy dessin yi ñu xam ñun jël sa crayon wala sa bic jël sa feuille dessin benn affaire boo xam ne benn nit wala yu mel noonu ci benn place publique wala sa biir néeg wala sa yooyu wala sax sa feuille sa këyit waa est loolu la yoreen saa salaam di wax wala déet kene ku def loolu ku nekk loo xamante ne daa am ruux nag waaw paa bu dee ay garab yi nga xam ne amuñu ruux ay ay ay ay ay montagne la nature loolu lool dara newu ci te lool dinañ ko gis bu boobaa insha te hadis bi mawlana ibnu abbaas radiyallahu anhuma daal di nettali dina gën a leer foofu bu boobaa lool yooyu yëpp yu ñu war a seet la te bu boobaa mais suura moom est-ce que par exemple man bu ma jëlee photographe je suis un photographe waaw Lacoste <laughs> wala Lacoste Lacoste <laughs> daal di jël ah daal di ne karaj benn waaye daal di koy photo waaw xam nga sawwara xam nga suura lañ koy wax mooy image la mais est loolu loolu noonu hadis bii loolu lay wax tamit est-ce que da cee bokk ndax da jël image boo xamante ne waa ji biñ ko nee karek wala sa téléphone waaw ne ray daal di selfie sa bopp waaw ray sa bopp <laughs> waaw daal di ci yéemu daal di koy statut nag ngir gars yi daal di apprécier nag sa bi nga sol tey ak nag bi nga wàcce tey nag gars yi nag war a wax nag yow nag ah tey nag madame nag moom moom moom teg nga wala ah monsieur nag fi nga génne moom garaaw na waaw mais est ci la ah wala daal di vidéo waaw man daal ab cérémonie religieuse a am ma ñëw vidéo mbir yi wala journal la waaw ñuy vidéo nga xam ne affaire bi mooy dañuy jël ay image nit daal di koy wane mais est loolu ci la wala déet <laughs> yooyu yëpp <laughs> am na mu ngi commencé di bari waxoon nañ la ko ah, ne la mu ngi ñëw nag ca kanam ca téere ba nga xam ne mooy mbir yi ñu xaraamal te loolu mooy chapitre trois cent cinq foofu la hadis bii di ñëwaat mille six muy baabu tahrimi taswiril xayawaan fii bisaatin aw xajarin aw thawbin aw dirhamin aw dinaarin aw mixaddatin aw wisaadatin wa gayri daalika wa taxriimi ittixaadi suura fii xaa'itin wa saqfin wa sitrin wa cimaama wa sawbin wa naxwihaa wal amri bi itlaafi suura voilà Imaam Nawawi <laughs> moom daanaka bu waxee rek ni mu tudde bunt boobu am na yu bari yoo xam ne moom ci ñu wax classé na leen ne yooyu dañ koo xaraamal de en tout cas dañ koo tere waaw <laughs> waaw bi nga xam ne mooy leeral xaraamal gu xaraamal. ngay defal ngay léegi taswir foofu yëpp mooy wax ji mooy li ñu doon wax sànk mais est loolu mooy dessiner waaw est-ce que mooy dessiner waaw def benn rasma est-ce que mooy dessiner loo xam ne xayawaan la lu am am dundit luy dund fii busaatin moo xam ci laltu aw xajarin wala ci aw xeer nga ñëw aw sawbin wala ci biire aw dirhamin wala sax suñu pièce yi ñu yor pièce de monnaie xam nga da ngay gis ñu def ci ay nit waaw waaw defal la le prince ah wala la princesse boo xamante ne moom la ñuy def wala le roi boo xamante ne wala koo xam ne un personnage nee nañ historique la ñu def ko ci pièces yi ñuy yor xaalis yi waa mais loolu lay wax nii <laughs> yooyu yëpp buñ accès foofu <laughs> insha allah dinañu gis moo tax masala lu yaatu la voilà <laughs> waaw ba ci ñun ñii saay léegi ak yi nga xam ne dangay ñëw fekk foo xam ne ñu ngi fa def ay portrait waaw waaw jël ay portrait ay sëriñ daal di koy taf ci mur yi ci biir kër yi waaw ak tamit ci bërëb yenn bërëb yi waaw nga ñëw yenn hôtel yi bu dee saw jaa nga dem ñu def fa buur la le le le le roi abdallah <laughs> waaw daal di fay def ay doomam waaw wala le roi abdul le roi Abdul Aziz seen maam ak doom ak doom bi nga xam ne mooy mooy roi bi ak son prince héritier ak ki nga xam ne nee nañ bu fi génnoon àddina moom la désigné ne moo koy doon ñu def leen ñetti nit def ci digg bi def doom ji nga xam ne moom moo nekk roi bii jamono ji ci wet gi ci droite bi jël ki nga xam ne nee nañ moom bu bu bu fi moo koy doon léegi ñu def ko ci beneen côté bi waa loolu noonu est ce naam daganut <laughs> waaw waaw man daal ab sëriñ boo xam ne moom laa gëm laa defal ngandum portrait ku ubbi sama kër moom ngay jëkk jàkkaar loolu mu nekk ngandum portrait bu ma waaw waaw kër gi moom booy dugg di gis waa loolu moom est loolu daa bokk ci li yoneen saa salaam ne képp ku def loolu yow euh, euh, euh, dinañ la mbugal ëllëg ba pare daal dina la yow acca ëpp ci ruux waaw te loolu xam nga ne moos doo ko man kon ñetti information yu réel yi eh, hawla wala quwwa bu ci nekk le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle ci ay mbugal beneen bi moom <laughs> def loola loo xamante ne nii manoo ko waaw ne la rek mbugal mi day day wéy ci yow fi defoo ko te loo xam ne manoo ko def waaw te loolu alquran xam nga alquran day day day day day waxe yu mel noonu yoo xamante ne lenn kese la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugal waaw lenn kese waaw loolu kese xam nga lenn rek la ci jublu. mooy ne kii dañ koy mbugal ba faw rek waaw parce que suuratul a'raaf bu ne innal ladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu samaa'i wala yadxuluuna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat wa kadhalika najzil mujrimin borom bi wax ca aaya 40 suratul araf innal ladina kaddabu bi ayatina gaa yi nga xam ne ñoom ñooy weddi suñu laaya yi waaw moo xam yi ñëw ci alquran kaw ni yéeg li yonent yàlla yu saasaam bi wane mu leer ni lii ci seen boroom la tukke wala jaamu bi yàlla boo xamante ne seen ndono la waaw ñu weddi yooyu ñu indi wax ba anha daal di foñu rëylu jàpp rëy rëylu jàpp na waaye lii di ko nekk di gëm rek yooyu yëfi tardé la ak tamit yëfi yabaate ñeen naan ñu fën ñu gëm yi quoi suñu borom na gis nga ñoom bu ñu génnee àddina seen ruux <coughs> la tufattahu lahum abwaabu samaa kenn du leen ubbil seen ruux yi comme ni ñuy ubbilee way ngëm yàlla ji ruuxam bunti asamaan mu yéeg déedéet kii moom du yéeg bu yéegee du dugg ci asamaan yi wala yadxuluuna aljanna loolu mooy benn information buy door a génn àddina ruuxam day delluwaat ilaa is moo na euh, euh, euh, inna alladina lam wax ci suuratul kii mutaffifin waaw inna al abraara la inna al fujjaara la fi jahim ah non inna kitaabal abrar inna kitaabal fu wa inna kitaabal inna kitaabal fujjaari la fi sijjiin voilà mooy ne. téere jëfu ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi day nekk ñoo ko gën a suufe waaw kantaan ak téere jëf te loolu mooy du téere jëf bi kese mais nit ka ci boppam ruuxam la fi illiyin inna kitaab al la fi illiyin wa ma adraaka ma illiyun kitaabun marqum waaw yashhaduhu al muqarrabun léegi kon mooy première information waa ji ruuxam du yéeg du dépasser asamaan yi moo tax malaaka yi dañ naan way boroom xet bu boroom bu wóox bu xesaw gi mooy kan <laughs> ñu ne diw la de doomu diw bakkan bu xesaw bii di di di jéem a traversé <laughs> diw la mu bon ma ne woon ca suuf moo génn àddina waaw waaw gaay rëbb ko ñu delloo ko ca suuf moo tax laa tufattahu lahum abwaabu samaa kenn du ubbil seen ruux ya bunti asamaan ya benn information beneen mooy walla wala yadxuluuna aljanna te jamais ñu dugg àjjana xatta xanaa bu dee lii am na yalija bu duggee aljamalu gëléem gis nga gëléem ni mu toll boo ci jël baax na dromadaire rek waaw bi am ñaari boos bi am benn boosa ci yam chameau lépp ci yam mooy gëléem rek fekk gëléem duggul fii sàmmil xiyaat bën bënu puso mais sawaay bën bënu puso xalaat nga lool borom bi nee na ñii du ñu dugg àjjana loolu gëléem ak ni mu toll nga teg bën ab puso ne gëléem gi yow léegi da ngay jaar ci bën bënu puso bi nga dugg fii génn beneen côté bi ngir gaa yi mën a dugg àjjana loolu mooy lan lool mooy ñooñ du ñu fa mës a dugg waaw te lool ay waxin la moo xam ne mooy wolof yi eh, boo na ne sawaay dooma may lii mu ne xam dinaa la ko may waaye bu ginaar sax saxee bëñ <laughs> kooku moom mooy kii bul tàntewaat sax bu fa nekk di ko jéem a baab parce que li mu la wax mooy c'est jamais à ah, jamais la yow yow mooy duma la may wëlbatil addina bi noo ko mën da wëlbite doo am ci man dara parce que ganaar fan la ganaar di saxe bëñ waaw loolu façon wax la bu lay wan ne lii moom c'est carré c'est mort quoi va te préoccuper d'autres choses waaye xamal ne lii manoo ko am ci man waaw borom bi nag mooy waxu lool waxinu alquran la waaw borom bi bu nee gaay du ñu dugg àjjana loolul xanaa bu dee gëréem dugg na ci bën bënu puso <laughs> loolu mooy ñii du ñu mës a génn safara wan iyaadu billaah moo tax li gën garaaw ci kaw suuf mooy nekk yéeféer non nekk yéeféer moom mooy musiba gi gën a que boo deewee noon en dalay da dugal kër goo xam ne mais amul amul amul yàlla bindul bindul ku la fa mën a génne bindul gis nga yeneen yàlla bi saa li ñuy màgg màgg màgg yow boo dof dofloo ba dee nekk yéefér deewe noonu mooy yow c'est mort quoi waaw xanaa looloo doxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy kii naafiq yi nga xam ne dañ doon wane sax nay julli lañ borom bi ne ñooy duñuy julli yonent sallallahu alayhi wasallam borom bi ne ko sawaa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum bi eh, in tastaghfir lahum sab'iina marra fa lan lahum lu tax innahum ndax ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ay yéeféer lañu waaw ay yéeféer lañu yoo xamante ne nii noonu lañu deewe allahu akbar waaw noonu dañoo deewe ci kéeféer lool moo tax lool moo tax man borom bi tabaaraka ko taala ma ne la yonent bi alayhi salaam loolu bu ci sonn waaw ñii boo leen jéggaloon boo leen ñaanuloon jéggi njéggal soixante-dix fois borom bi du leen jéggal ah. waaw waaw istaghfir lahu nga ñaanal leen jéggal aw la tastaghfir lahum wala nga ñaanal leen jéggal moo yem ci ñoom in tastaghfir lahum sab'ina marra boo leen ñaan loon jéggal soixante-dix fois fa la yaghfir allahu lahum borom bi faran la faran bu leen mas sa jéggal mais ki nga xamante ni mooy soppet borom bi quand xéewal yu yu borom bi dotti ci jaam yi ci moom la ko jaarale quoi kooku la ne yow yow yow yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo ma ñaanaloon jéggal ci façon nit yu mel nii sax duma la ko may soixante-dix fois yeneen saa ne bu ma xamoon ne bu ma yokkee soixante onzième sax ñu jéggal leen dinaa ko def waaye xam naa ne loolu du jariñ dara waaye du jariñ tuus waaw borom bi dana bëgg wax ne gaa yu mel noonu àgg nañ ci yàqute mooy ak kéefër deewe yéefër lan la ko borom bi wax loolu loolu moo tax mu ne zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al qawma al fasiqin lu tax parce que ñoom dañoo dee nekk ñoo xam ne dañoo weddi yàlla ak ndawam bi ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam te boroom bi nekkul di gindi mukk yoon way dugal ajjana di génne safara nit ña nga xam ne nii lañu ñu faatoo génn topp ba deewe nii jeex na amul benn yow bu dee yoneen sallallahu alayhi ci boppam la borom bi wax lii may wax naan waajam yéeféer la da koo defa euh, benn bés daa defoon lu neex sëriñ ba sëriñ ba sobi na ko doo ngeen bàyyi kàcc <laughs> sëriñ non gars yi ñun wolof yi wolof yi dañoo ñeme yàlla quoi en tout cas gars yi xam ne ñooy wax wax yooyu <laughs> yow yeneen si bari saa saam la borom bi wax lii ci ñoo xamante ne kat ñoom ñu ngi doon ñëw di julli dañ doon woor dañ doon wane di woor di dem ci xare yi si dañ doon dem ci xare yi di ànd ak yeneen si bari saa saam di génne ak zakat te ko man ci ñoom yonent sallallahu alayhi wasallam ñooñu bi ne boo leen ñaanalee yow soixante-dix fois du leen jéggal ndax lan dañoo dee nekk yéeféer yow li koo xam ne moom moom moom waxuma la sax masula julli gëmul sax lu ma wax yow waaw moom yéeféer pire la di ko revendiquer ba dee ñu ne parce am na benn bés am na lu mu defaloon sëriñ diw loolu tax na mu texe yaa yaa yéen a ñeme yàlla yéen a ñeme yàlla <laughs> waaw parce sëriñ diw moo ko moo tax mu texe de kàcc ngeen da ngeen di kàcc waaw lu yonent saa salaam manula am borom bi wax ko ko léegi yow su sëriñ a koy am non <laughs> ñun ñoo ñun ñun ñun ñun vraiment ñun suñu bopp yi damaa foog ne daa am dañ ñoo tuut ay pikiir yu yàqu laa yaakaar <laughs> waaw virus yi ci àddina bi yépp laa foog ne yu bon yi lañ ñu pikiir moo tax ñuy wax waxu kannasu yi nga xam ne moom la ñuy tenir ngir rek pompeel euh, nee nañ seen sëriñ voilà moom moom daanaka moom il suffit boo ko soppee rek. loo man di deewe sax waaw waaw loo man di deewe yéeféer ba nga xam ne gëmu doon dara moo ko sauvé daal di koy dugal àjjana loolu da ngay xam ne li explication la wal iyaadu billaah doo ñeme yàlla doo yàlla <laughs> waaw waaw boo tax bépp xadiis boo gis ñu naan la walla bokk na ci ngëneelu faatiha xay nit ki bu ko jàngee ay waajuram même bu dee ne ay yéeféer lañu woon sax da leen da da da eh, leen di sauvé loolu amul loolu moom xadis xadis baatil la da loolu bokk na ci li dina leer luy wane ne lii nii mawdu la xadis bi du dëgg waaw basmala li muy baax baax baax mayewul loolu borom bi bu ci boppam moo moo moo waxam la non <laughs> fan ngeen gis loolu xadis boo gis jarul sax ay recherche bu bari yàqu alquran moo lay wan ne eh eh eh teint teint amul lii. ma la amul lii du génne ab yéeféer bu deewee noonu biir sawara amul waaw kon loolu ay caaxaan la ak wax yoo xamante ne mooy ñàkk a yeewul ak ñàkk a xam sax alxuraan bi ngay yor loolu kese moo tax ngay gëm yu mel noonu ak ku ko man di wax dañ koy delloo wax yooyu kooku kenn du ko d'accordal lu wax ñu koy d'accordal d'accordal ko weddi alxuraan njor la dañoo doon wëri di wala la dañuy xam ne ah <laughs> loolu la rek nit moo matul ah mbindum koo gis boo cherché am na erreur bu jane waaw erreur fi mu amul mooy alquran ak waxu yonent bi saa saa keneen kuy wax ku nekk say wax susceptible nay erreur nekk te ku ko seet xam ne fii nii am na foo xam ne lii mu wax nii lu luñ war a yara seetaat la waaw loolu mooy dëgg gi nga xam ne mooy li am waaw waaw loolu mooy dëgg gi am kon nag lii la quoi <laughs> waaw allahu akbar léegi mu ne rawaahu xadiis bi soloona ko al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce moom doon ko solo en fait hadith bi comme liñ la waxee ñetti information la fi Yonent saa salaam joxe man taxallama bi xulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn wa lan yaf'al képp koo xam ne woote na fi ne daa gént mbir loolu nag nga gént moo xam lépp ci yam waaw man gis naa yonent bi sa salaam mu wax ma nangam gis naa Serigne Diw mu wax ma sangam walla ngay wax ci loo xamante ni gént goo xam ne waaw mais yaa ko créé rien nga gént nga loo xam ne géntoo ko dugg nga ci lii yow dees na la chargé yow mal qiyam la du nag taklif comme bi ñuy def nii de lii mooy lottu loola waaw ne la nag jëlal ñaari pepp peppu ceeb wala peppu dugub wala peppu bati wala pepp li nga xamante ne mooy or nga jël leen nga yeew leen ni ngay jële ñaari buum comme ni ñu ko waxee takk ko def ko loolu nekk loo xam ne mbugal muñ koy teg mbugal mi di avancer fekk moom manu la def loolu te loolu du ko ma a def benn information képp koo xam ne deuxième information képp koo xam ne day déglu waxtaanu wala waxi ay nit moo xam kenn wala ñu bari te ñooñu bëgguñ woon ñu gis ko ñu dégg ko mu suuse kut leen wala piraate leen wala di leen yëddu wala di leen noppulu moo xam daa am ku mu fa teg koo xam ne moo koy ñëw di ko di ko nettali la mu fa déggee wala boog am matériel bu mu fa teg la bu mu placé am musaar bu mu dugal ci téléphone jaay yi wala loolu yooyu yëpp ñoo ci yem wala moom mooy tab noppam ci ronu bunt yi wala fa gaayee waxee muy déglu kooku yonent bi saa saam nee na dinañ tab dinañ xóoyal bettax ba mu tàng jër yowmal qiyaam sotti ko ci nopp beneen information ngo beneen mu ne ñi nga xam ne ñooy defar image yi suura yi est wax nañ la loolu est mooy statue yi wala yooyu kooku des na ko mbugal daal di koy chargé na ko yow aca ëpp ci ruux te loolu manu koo def léegi bu dee côté yooyu gis nga ñetti information la ci kaw noonu hadis bi en tout cas ni mu ñëwee nii indi ñetti information yi sëriñam moom imaamul Buxaari dal imaam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi indi na ko ci musnadu Abi Hurayra waaye boobu musnadu Abu Hurayra radiyallahu anhu la waaye indiwu ko ci musnadu ki nga xam ne Ibn Abbas hein parce que Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma imaam Ahmad indi na ay xadiisam waaye euh, mooy euh, yenn côté yi lay wax waaw mooy man sawwara waaw waaye indiwaale na tamit yooyu man taxallama yooyu yëpp indi na si si indi na yooyu yëpp moom itam indi na ko ci musnadu euh, euh, wa min musnadi bani hashim musnadi abdullah ibn abbas mu ne haddathana Abbad ibn Abbad an Ayyub an Ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sawwara suratan udhiba yawm al-qiyamati hatta yanfukha fiha wa laysa binafikh wa man tahallama udhiba yawm al-qiyamati hatta yawm al-qiyamati hatta ya'qida sha'iratayn wa laysa 'aqida wa man istama'a ila hadith qawmin yafirruna bihi minhu fii da ne képp kuy déglu waxu ay nit ñoo xam ne ñu ngay daw mooy ñu ngi koy daw mooy lan def nañ seeni jël nañ seenu matawaay ngir ñu bañ leen a déglu bañ leen a yëddu waaye ji nag daal di fexe de jouer affaire yooyu ba dees nañ sotti fi udunay ñaari noppam yawmal qiyaamati ah azabun am mbugal te mooy bettex bi nga xam ne moom la wax noonu imaam Ahmad kon rahimahullah jiitu woon na daal di koy solo waaye ñi nga xam ne ñooy imaam Muslim par exemple moom beneen côté bi lay indi mooy côté bi nga xamante ne moom lay wax ci côté euh, ñi ñiy defar suura yi ñiy defar yi xaw ma lañ koy wax. mooy ñi defar statue yooyu waaw foofu mun ngi ko indi te dinañ ci ñëw boobu bu ñu ñëwee ca beneen xadis bi bu boobaa dinañ def taxrij bi foofu insha allah ci buntu ñu la wax sànq di wax ci ñi nga xamante ne mooy ñiy defar ay ay ay statue voilà xaraam gu mu xaraam mais est mooy statut kese parce que sànq ba léegi maa ngi statut mais wax naa la ne est-ce que c'est est-ce que yi bokku ci loolu dinañ ci ñëw foofu insha allahu taala imam muslim côté boobu rek la waaw côté boobu indi mooy man sawwara mu ne man sami'tu ibn abbas mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh yawm al-qiyamah wa laysa binafikh moom côté boobu rek leen di mais indi na bon wa fil hadith qissa daa am lu waraloon hadith bi ibn abbas doon ko wax waaw daa am lu ko waraloon radiyallahu anhuma loolu insha allah buñ àggee foofu dinañ ko wax imam an-nawawi nag li tax mu indi fi hadith bii fii loolu côté bii taxul moo tax côté bële mu buntu biñ la wax sànq ne dina ñëw foofu foofu mu indiwaat fa mais beneen wàll wee la fi indi côté bi nga xam ne mooy wax côté dessin yi wala boog euh, statue yi wala yooyu kon al imaamu ahmadu rahmatullah alayhi mooy ki nga xam ne moo ko solo dëgg-dëgg nii nga xam ne noonu la ko sëriñ taalibeem bi al imaam al buxaari indi waaye imaamu tirmidi tamit daal dina koy indi moom waaw indi na man taxallama surtout côté bi nga xam ne moo gën a tax imaamul buxaari indi euh, non imaam an-nawawi indi ko ci bunt bi di wax tahrimul kadibi waaw bunt bii di wax ci xaraamal nar explication mooy man taxallala kaadiba indi jële na ko ci Muhammad ibn Bashar mu jëlee ko ci Abdul Wahhab moom mu jëlee ko mu ne ci Ayyub an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal man taxallama kaadiba képp koo xam ne gént gént la nga loo xam ne ay nar la kullifa yawma alqiyamati an yaqida bayna sha'iratayn wa lan yaqida baynahuma voilà moom des na ko chargé na ko léegi ah comme que noonu la jëlal ma ñaari pepp yi waaw nga daal di koy jël daal di leen ràbbale takk leen comme ni ñuy takke ñaari buum waaw te loolu moom waa ji de toute façon loolu manu koo def waaw imaamu Tirmidhi yu indi na foofu da koo ber foofu ci abwaabu ru'ya rasulillah sallallahu alayhi wasallam ah, babun fi alladhi yakzibu fi hulmihi voilà buntu fi nga xam ne mooy day expliquer ci nettali yi nga xam ne mooy gént yi mu gént waaye indi ko abwaabul libaas an rasuulullah sallallahu alayhi wasallam baabun maa jaa fil musawwirin foofu côté bi nga xam ne moo mujj fii ci hadis bi ah wa man sawwara suuratan foofu indi ko foofu moom al imaam Abu Isa at-Tirmidhi naka noon al imaamu bon Abu Dawud côté boobu tamit leen di man sawwara euh, suura naka noonu al imaamu Abu euh, euh, Abu kan kenn Euh, al imaamu ah euh, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi côté suura yi tamit leen di man sawwara suura udiba voilà loolu moom indi na ko waaye imaam Ibn Maaja indi na comme ni nga xam ne moo tax imaamu Nawawi indi ko fii. mooy mu ngi ko jëlee ci haddathana Bishr ibn Hilal as-Sawwaf qala haddathana Abdul Warith ibn Sa'id an Ayyub an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man tahallama huluman kadiban ko noonu waaye kon gis nañ ñii ñëpp boo gisee xadiis bu de ni mu ñëwee lu bari noonu ñenn ñi benn côté bi te ñu ëpp mooy côté suura gi lañ indi waaw moom la imaam muslim indi boobu mooy muttafaqun alayhi bii nag bu dee da nga ci boole lile côté boobu moo dul muttafaqun alayhi looloo tax al imaam al hafiz an-Nawawi ne rawahu al Bukhari ne hadis bii ni mu mooy complètement al imaam al Bukhari moo ko solo nii sinon bu dee côté bu mujj bi fii ni ko ko indee ci Riyad bi loolu al imaamu Abul Husayn Muslim daal dina koy indi al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala te foofu bon <laughs> mais baax na léegi. léegi nañ jël al imaam al Buxaari rahimahullahu taala kitaabu ta'biir foofu la ko indi mu ne kitaabu ta'biir téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu fii gént yi baabun man kadaba fi hulumi waaw buntu bi day wax gravité wu ki nga xam ne day nettali ay nettali ay explication di wax lu amul ci nettali yi nga xam ne nee na da koo gént waaw ne daa gént mbir walla gaay di yéemu ci ay mbirum dara amu ci wala bii comme niñ ko waxe woon ba ñuy gis hadis bi ci tegu ah ah afral fira an yura an yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya waaw bokk na ci duur yi gën a rëy gën a pataa gën a xesaw bon mooy nit ki di gisuloo ay bëtam loo xam ne gisu ko waaw yow naan gént naa biig muy nettali rek ndekete yoo li muy wax lépp ay explication la amul waaw kon waa ji nga xam ne mooy expliquer ci ay géntam mu ne hadathana mu ne nettalañ ali ibn abdillah mu ne nettalañ ali ibn abdillah di ibn ja'far na najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan mooy kan Ali ibn al-Madini al-Basri sëriñam bi gën a mag moom Imam al-Bukhari rahimahullah gane àddina 161 génn àddina 234 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Sufyan mu nekk leen nett mooy Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullah mawlahum Abu Muhammad al-Kufi al-Makki Euh, gane àddina cent sept génn àddina deux cent non cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi ne woon imaamu waa Makka nekk Kuufi la Makki la mais Makka la ne woon moo doon sëriñu waa Makka di xaritu imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra rahmatullahi alayhima an Ayyuba mu jële ci Ayyub di Ayyub ibn Tamima Kaysaan as-Saxtiyaani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 68 génn àddina 131 ci li gën a dëgër inshaa Allahu ta'ala an Ikrimata moo ko jëlee ci Ikrima al-Qurashi al-Haashimi Abu Abdillah al-Madani mawla Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma gane àddina la 25 ci xilaafa Sayyidina Usmaan génn àddina la 104 am na wuute rahmatullahi alayhi an Ibn Abbas moo ko jëlee ci sëriñam di Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashi al-Qurashi al-Hashimi gane àddina fële ci xisaar xisaar ba leen waa Quraysh tegoon yonent bi alayhi salaam ak képp ku ko jàppale ñoom Abu Talib ak ah ñoom Sayyidatu Khadija ak ñoom ñépp fañ leen parqué woon ci champ ba Abi Talib foofule ci eh, fukkeelu at mi ginnaaw révélation bi fala Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dal di gane àddina hmm? muy trois ans avant hijra gi ndax treize ans la fa yoneen saa sallam def génn àddina la soixante-huit fi nga xam ne mooy Taif rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn waaw bu ngo walay yafal te loolu du ko mën a defan ah, képp ku fi gént géntu lu naan gis nga te gisoo tus waaw waaw léeg-léeg waa ji day toog geneer benn mbir rek bëgg koo nettal rek après ni gént na quoi la ilaha illallah yow lii moo lay dal dees na la hé jëlal ñaari pepp yi yawmal qiyaam nga daal di leen fasale daal di leen takk def benn në aywa wala yafal te loolu du ko masa def wa man istama képp ku déglu ila hadisi qawmin ci ay waxtaanu ay ñuñ wa hum lahu kaarihun te ñoom bëgguñ dégg ko aw yafiruna minhu wala ñu nga doon daw jël nañ seenu matawaay di daw ci moom ndax bëgguñ mu dégg ko subba léegi moom nag mu déjoué yooyu def ko subba dees nañu sotti fii udunihi ci benn noppam ba al ko li nga xamante ne mooy bettex bu ñu tàngal jër ba muy ba muy ba bax baxi yawmal qiyaamati bisub ba wa man sawara képp koo xam ne nekk nga a suratan ay suura yaa xam statu xaw ma lan na bu ñëwee foofu dina gën a leer insha allah uziba ah gis na ko mbugal wa kulle fa ñu daal di koy gar gar yan an yan fu xam mu daal di ci ëpp fii ha walay sa bi naasaf te tus la ko du def waa ji du ko mën no non waa ji kay du ko def def doo ko def de qaala Sufyaan Sufyaan ne mooy Ibn Uyayna wasalahu lana Ayyub mu ne Ayyub daal dinay jokkale lii mooy Ibn Abbaas ci la ko saasa wa Qutayba mu ne Qutayba di Ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Athaqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balxi al-Baghlaani yu di seen sëriñ ñoom tamit gane àdduna 148 génnaat na 200 quarante deux cent quarante tuuti des mu naam centenaire rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Aruba mu ne nettali non Abu Awaana Abu Awaana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz rahimahullah gane àddina cent vingt deux génn àddina cent soixante quinze rahmatullah an Qatada ta mu jël ko ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi' ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus as-Sadusi Abu al-Khattab Xattaab al-Basri gane àddina la 60 génn àddina la 117 rahmatullah alayhi an Ikrimah gis nañ ko sànq an Abi Hurayrata léegi fii mooy moo tax imaam sànq ma ma bii tax man imaam Ahmad na Abu Hurayra parce que hadith bi mel nii Sayyidina wa Mawlana Abu Hurayra da koo solo luy al-Hafiz ad-Dawsi génnaat na la cinquante-neuf ci li gën a dëgër wax wi man kadhaba fi ru'yaya hu mu képp ku nar ci ay géntam wa qaala Shu'ba mu ne Shu'ba nee na nag ibn al-Hajjaj yi yëpp nag seen càllale dafa jokkaloo ah muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri al-Wasiti di amirul mu'minin di njiitu way ngëm yàlla yi ci wàllu hadis gën a àddina 82 entre 82 ba 87 génnaan na 160 rahmatullahi alayhi an Abi Hashim ar-Rumani mu jëloo ko Abu Hashim ar-Rumani al-Wasiti rahimahullahu ta'ala génn àddina 122 am na nag ñu ne déet cent quarante cinq wallahu taala alam léegi mu ne sami'tu Ikrima mu ne moom dégg na Ikrima qaala mu ne qaala mu ne qaala Abu Hurayra mu ne asayna ah Abu Hurayra radiyallahu anhu al-Hafidu Dawsi nee na qawluhu man sawwara wa man tahallama wa man istama'a mu ne yii yëpp dégg na ko moom itam ci Ikrima kon da ngay gis ne Ikrima da koo jëlee ci kan da koo jëlee ci Siriñaani mooy jëli na ko ci Seydina Ibn Abbas mi nga xam ne moom la gënoon a takkool waaye jëli na ko ci beneen sëriñ muy Seydina Mawlana Abu Hurayrata mu ne man sawwara hadis bi man sawwara ku defa ab ab ab image waman taxal la ma képp kuy gént gént loo man istama ak ku déglu ay waxtaani nit euh, euh, te neexu ko loolu ñoo ñii yëpp dégg naa ko ibna ki nga xam ne mooy ci ibn abu hurayrata radiyallahu ta'ala anil jamii kon lii mooy xadiis bi nii la ko al imaamu al buxaari daal di indi léegi